al imaam al haafiz an waxoon nañ la xadis bii ñu génn waroon na ñëw dina ñëwaat xadis mille six cent treize inshaa allahu taala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi xadis neuf cent vingt-six rawaan usaamata bni zaydin radi allahu taala aanhuma anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama rufica ilayhi bnu bnatihi wa huwa fi lmawt fafaadat caynaa rasulillahi sala allahu alayhi wasallama faqaala lahu sacd maa haada ya rasula allah qaal haadihi rahmatun ja'alaha allahu ta'ala fi quluubi cibaadihi wa innamaa yarhamu allahu min cibaadihi arrahamaa muttafaqun calayhi kon mu indi xadis bi nga xam ne romboon na fi xadis vingt-neuf romboon na xadis neuf cent vingt-quatre mooy buntu bii ñu génn dernier xadis bi mooy biñ gisoon jotaay bii ñu génn lañ ubbi woon bunt bi ak xadiis ibnu Umar bi moom lañ àggale sànq jotaay bi ko jiitu woon xadiis bi ñu tëje woon moo nekkaat nii mu ne waan Usaama ta tooxoon nañ la ko mu ngi jële Seydina Usaama di soppeeb yeneen saa sam di doomi soppeeb ah, ibn Zaydin di doomu Zayd ibn Haarisa radiyallahu anil jami anna rasulallah kana dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam rufi'a yëkkati nañ ilayhi ci moom ibnu ibnatihi benn doomu doom bu jigéenam wa huwa fil mawti ndeke gone gi daan ne woon di waaja di sukuraat fa faadat ayna rasulillah sallallahu alayhi wasallam teeku après euh, rongoñam yi di tuuru léegi nag mu ne euh, fa qaala lahu mu wax ko Sa'd muy Sa'd ibn Ubaada gis nañ ko fële <laughs> mooy Sa'd ibn Ubaada mam doon seeti ci jataay bii ñu euh, hadis bii ñu hmm? bu Seydina Ibnu Umar bi radiyallahu taala eh, anhuma biñ génn Seydina Sa'd moom mu doon seeti te waxoon nañ la yoneen saa saa moom li ko doon seeti sax daa bari en temps de feebar ak ñàkk feebar waaw wax nañ la fi xadiis yu bari Seydina Usaama mi bi mu fi waxoon ne damay demoon di ko seeti yoneen saa saa di ko seeti romb mbooloo moo xam ne ay yahuud dafa newoon ay jullit ay yahuud ak ay mushrikuuna avant Badar voilà moom la Sa'd ibnu Ubaada boobee moom moo ko wax mu ne fa qaama yeneen saa saam ba muy dem ndax ndaw si dana ko da daa yónnee ndaw doomam ju jigéen jooju waxoon nañ la mooy kan da ngay dellu ca vingt-neuf radiyallahu anhuma baabu sabri no wala loolu waxuñu ko woona ah parce que hadis vingt-neuf temps yooyu doonuñu woon xaw a guddal ci dara no boobu waxuñu woon doom jigéen ji mooy wax nañ ne Zaynab la <laughs> mais euh, dugguñu ci woon dañu naan raji'u tastafid non retirons raji'u tastafid parce que boo raji'ee nag ne waaw di wax nañ foofu moom ne turam comme fii waxuñu ko ñu ngi nii di ko door a wax waaye bon nañ ci taxaw tuuti côté boobu ndax euh, fiihi wallahi fiihi solo al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah euh, daf ci def wax lu am solo waaw <laughs> ci hadis bii bi nga xam ne ci la koy bon lii dañ doon dañuy hadis bii dañ koy tudd jàll waaye sauf que lañ la wax naan hadis vingt-neuf hadis vingt-neuf hadis vingt-neuf euh, taxawuñ ci woon noonu ah te hadis neuf cent bi ñu ngi doon wax naan bii di ñëw ci neuf cent vingt-six lay mujjee ñëw euh, boobu it dañuy muruural kiram mais muruural kiram nag moo mënula nekke noonu waaw <laughs> ndax ibnan bii léegi kan la waaw léegi loolu euh, euh, euh, kii ne al imaam al haafid ibn Hajar mu ne qiila huwa Ali ibn Abi al-Aas ibn Rabi' mu ne nee nañ am nañu ne kii Ali la di doomi Abi al-Aas ibn Rabi' nekkoon boroom kër bu sayyidatu Zaynab bint Rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moom moo doon boroom këru sayyidatu Zaynab radiyallahu anha muy Abul Aas mu ne doomam ji tuddoon Ali la waaw mu ne naka nii la ko al imaam ad-Dimya fii bind bi xattihi fil haashiya fii benn euh, ay kii nu mu doon def ay annotation yi mu doon def ci wet benn téere loolu la ko loolu la fi bind la wii mu ne waaye wa fiihi nazar lii nii am na lees ciy seet li annahu lam yaqa musamman fii shay'in min turuq hadha al-hadith mu ne ndax yoonu hadith bii nii ñu nekk bu Seydina Usaama bi amul sen foo xamante ne nii daf faarot turu tur dëgg leeral turu kii kan la woon mu ne wa aydan faqad dhakara az-Zubayr ibn Bakkar wa ghayruhu mu ne tudd na <laughs> ba léegi az-Zubayr ibn Bakkar moom dañ koon gis lu bari ci siira bi rahimahullah ak keneen ku dul moom min ahlil ilmi min ahlil ilmi bil axbaar boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu siira yi loolu la yow anna Aliyyan al-mazkuur aasha hattaa naahaza al-hulm ñu ne non Ali doobu euh, kii al-imaam ad-Dimyaati wax mooy Ali bi nga xam ne doomu Sayyidatu Zaynab la woon ak Abul Aas radiyallahu anhu kooku jundu na ba ni nga xamante ne nii ci lay commencé di euh, euh, duggu ci euh, néegu góor di majeur wa anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ardafahu te yonent alayhi salaam keroog yawmal fathi yawma fathi Makka bu muy ubbi Makka teg na ko ci ginnaaw gële moom am na ñenn ñu wax lool. mu ne wa mithlu hada la yuqaalu fi haqqihi sabiyyun urfan mu ne ku mel noonu kenn du wax ci àqam naan kooku ci wàllu urf quoi duñ ko ne sabi duñ ko tudde sabi sabi xale la moo gën tuuti ko mu ne wa in jaaza bu dee possible na min haythu lugha ci côté langue loolu mën naa ne. waaw même bu dee ne ci wàllu lugha loolu tamit dañ koy wax mën na nekk waaw. mu ne wa wajadtu fil fi fil ansaab lil Balaazuri mu ne te fekk naa ci téere boobu al ansaab ñeel al imaam al Balaazuri mu ne anna Abdallah ibn Usmaan ibn Affaan min Ruqayya bint nabi sallallahu alayhi wa sallam lammaa maata wada'ahu nabi sallallahu alayhi wa sallam fii hijrihi wa qaala innamaa yarhamu Allah min ibaadihi ruhamaa mu ne foofu dane Abdallah di doomu Seydina Usmaan bi mu amoon ci doomu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi Ruqayyatu ah, doomu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ah, radiyallahu anhum moom lamma maata bi mu génnee àddina di abdallah boobu yeneen saa sam da ko teg ci giron wam da koo téye noonu uuf ko wa qaala mu ne innama dëgg-dëgg dina yërëm allahu borom bi min ibaadi yi ci jaamam yi alhamdulillah arruhamaa ñi nga xam ne ñoo yërëmaat mu ne wa fii musnad al-Bazzaar min hadith abi hurayra kii musnad abu bakr al-Bazzaar rahimahullah ci hadith sayyidina abu hurayra mu ne qaala saqula ibnun li fatima fa ba'athat ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam mu am benn doom bu hmm, boo xamante ne bu sayyidatu Fatima boo xam dafa nekk ci mettit lool ci feebar bi metti léegi nag moom mu yëgle mooy mu yebal sayyidatu Fatima daal di yebal ci yonent bi alayhim asalaatu wassalaam léegi mu tudd comme xadiisu bunt bii nii ñu nekk waaw mu ne wa fiihi te ci foofu nekk na muraajatu muraajaatu euh, euh, Sa'd ibn Ubaada fil bukaa mu ne nekk na fa foofu mooy sa comme xadiis bii nii Sa'd ibn Ubaada daal di wax euh, ki nga xamante ne nii mooy yonent bi saa saam ci jooy yi muy jooy voilà mu ne loolu ñëw na foofule euh, fa ala haala mu ne nag ci kaw yi fa ibnul mazkur muhsin ibn ali bu dee ne ci kaw de doomu sayyidatu fatima la woon kon kooku mooy muhsin waaw doomu sayyidina ali xam nga daa moon hasan al husayn am muhsin ñoo ñëpp ay doom lañu woon muhsin nag dafa teel a génn àddina voilà mu ne kon bu boobaa muhsin mii la voilà muhsin la doon doon kon kooku mooy muhsin wala di donc Muhsin ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an abi euh, abi Talib mi sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu léegi kon euh, mu ne waqad tafaqa ahlul ilm bil axbaar annahu maata fi hayaati nabi sallallahu mu ne lii nag boroom xam-xamu siira yi xabaar yi di ko toppatoo ñoom nee nañ dëppoo nañ ne mu ngi génn àddina fekk gone la woon jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ne fa hada awla an yufassara bihi al ibn in sabata anna al qissa kanat li sabi mu ne kon lii mooy li gën a yey ñu tekkee ko doom jooj muy wax fii nii xadis bi di wax naan rufi'a ilayhi eh, ibnu ibnati loolu kon mooy muhsin loolu mooy li gën a yell ñu daal di ko ci yenn mu dee ne sax na ne kii ab góor góor la woon doom ji góor la woon sauf que imaamul xaafis na xajar loolu la d'accord kene kii góor la woon moom pour moom jigéen moom daa jàpp ne non jigéen la woon voilà mu ne moo tax mu ne <laughs> walam yasbut annal murs munal euh, euh, mu ne kii walam yasbut annal mursila Zaynab lakinna as-sawaba fi al-hadith al-bab mu ne saxul ci hadith fii nii nii nii mooy euh, amuñ lu sax ci mooy ni yoon bi mu ñëwee nii këni sayyidatu Zaynab la woon lakinna as-sawab mu ne waaye lakinna as-sawab liy dëgg nag fii hadith al-bab ci hadith Sayyidina Usaama bii anna al mursala Zaynab ki yónni al la waaw wa anna al walada sabiya waaw moom li mu bëgg a wax mooy moom sa imaam al-Hafiz dane non sabi bii ngay gis ci hadis bi du sabiya ab sabiya tun la mooy bu jigéen la waaye du ko góor waaw nee la bu dee bu moom dañ naan kon muhsin la woon doom sayyidatu Fatima ak sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' sauf que boobu loolu la jàppul ne loolu moom pour la wax mooy mbir mi sabiya la woon ku jigéen la mu ne euh, euh, euh, mu ne moo tax li wér mooy ki yónnee ki woolu yeneen tiberay saaf saam fekk doomam daam doomam ju nekk di waaji génn àddina kooku mu ne kooku Zaynab la voilà kooku Zaynab la li wér fii xadiisil ba anna al mursila Zaynab radiyallahu anha wa anna al walada sabiyatun kama sabata fi musalli Ahmad mu ne te kooku ku jigéen la woon comme ni mu sax ci musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi an abi Muawiya bi sanad al mazkur ci sanad bi nga xam ne moom lañ tudd mooy sanadu imaamu Bukhari bi gis nañ ko haddathana Abdan wa Muhammad qaala axbarana Abdullah qaala axbarana Aasim ibn Sulaymaan sauf que jaaraatuñ ci parce que loolu dañ ko defoon ca lu njëkk quoi mu ne jël nañ ko Aasim ibn Sulaymaan an Abi Usmaan qaala haddathanii Usaama ibn Zayd ah, radiyallahu ta'aala anhumaa qaalat arsalat ibnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam ilayhi waaw inna ibnan li qubid kon loolu bu nee qubida nag mooy dañ doon waaji génn àddina loolu nag la ne la loolu li koy wane mooy xadiis bi nga xam ne moo nekk ci eh, kii daal di koy Euh, al imaamu Ahmad ibnu Muhammad mu jaar ci sanad bi mu tudd nii mu jaar boo ci Abu Muawiya mu ne la walafdu kàddoom yi foofu dane utiya nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bi Umaama bint Zaynab voilà fii dane yonent bay saasaam dañ ko ëndil Umaama di doomi Zaynab Umaama doom bu jigéenu Abul As ak sayyidatu Zaynab radiyallahu anil jami' mu ne boobu zaada yokku na Sa'daan ibn Nasr fi thani min hadithi an Abi Muawiya mu ne foofu Sa'daan ibn Nasr yokku na ci ñaareel bi ci hadith bi nga xam ne ci Abu Muawiya la jaar ba léegi bi hadha al isnaad ci sanad bi wa hiya li Abil Aas wa mu ne bi Umaama bint Zaynab wa hiya ta Umaama boobu li Abil Aas ibn Rabi' Abul Aas moo doon baayam di doon Rabi' waaw wa nafsuha taqaqa mooy mu ngi doon waaj a génn àddina mel ni kuy waaj a génn àddina ka annaha fi shann voilà kon loolu mu ne lii léegi fa zakara hadith al bab après mu tudd buntu hadith buntu bi mu ne wa fiihi te ci hadith boobu nekk na ci muraajaatu Sa'd ibn Ubaada sayyidina Sa'd ibn Ubaada mooy delloo gu muy wax ak yonent bi saa salaam di jokkalante moom kaddu bu mu naan ko ah yonent saa salaam ah ma hada ya rasulallah mu ne ko inna hadihi rahma ja'alaha allahu taala fi qulubi ibadihi wa innama yarhamu allahu min ibadihi ruhama loolu noonu jokkalante googee am na fa yi ci bi imam ahmad indi voilà kon nag loolu la léegi nag mu def mu des benn affaire <laughs> mu des boo xam ne imaamul hafiz bu dëgëralee ne umaama la doomu sayyidatu zaynab la ah umaama nag faatuwul ah Umaama faatuwul ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam te kii da ne moo tax moo tax mu <laughs> après mu leen na non qubida bi ak tamit dare la mu ngi woon fil mawti waaw rufi'a ilayhi comme hadith bi ñu nekk 926 rufi'a ilayhi ibnu ibnati wa huwa fil mawt mu ngi woon mooy da waaji génn àddina ñaata yoon la nit di waaji génn àddina jaay jàpp ne léegi mu génn àddina après mu dundaat loolu nag la la imaamul xaafis di wax ne looloo am nag mu nag léegi <laughs> mu ne nag léegi kaay kay kaay kaay kaay kaay kaay kaay nag mu des xam na ne loolu diñ ko ne ah déet Umaama kat génnul àddina nag jamono yeneen ci bali saa saa mu ne wa hakada mu ne naka nii ma wax imaam Ahmad lii ma indil fii akhrajahu Abu Sa'id ibn al-Arabi fii mu'jamihi an Sa'dan la ko Abu Sa'id ibn al-Arabi solowee ci mu'jamam bi jëlee ko Sa'dan mu ne wa waqa'taranna fii riwaayati ba'dihim Umayma bi tasghir ñoo xam ne ci riwaay yi lenn ci borom xam yi ñoom ay Umaama ñu ne Umayma daal di koy def tasghir tuutal ko. voilà mais moom benn la wa hiya umaama al-mazkuur mu ne ko mooy umaama biñ tudd al-mazkuura biñ tudd mu ne faqad ittafaqa ahlul ilmi bin-nasab anna Zaynab lam talid li Abil As illaa Aliyan wa umaama faqat mu ne nag léegi nag problème bi fii la mu ne boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy topp ñooy toppatoo wàllu eh, ñi juddoo ak wàllu fii ah, eh, nuñ koy waxe généal <laughs> bu day côté mooy ñi juddu ko waa ñi askanoo fii ak fii voilà diw kii way baayam ak nangam ak nangam ak kii wala jur nangam ak nangam kene sayyidatu Zaynab mook sayyid euh, Abul As radiyallahu anhuma amuñu ñaari doom kese lañ am muy Ali bi ñenn ñi waxoon ne moom la wa Umaama wa Ali góor la Umaama jigéen la faqat kese léegi nag mu ne wa qad istushkila dhalika min haythu inna ahla al-ilm bil akhbar ittafaqu ala anna Umaama bint Abil As min Zaynab bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aashat ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta tazawwajaha Ali ibn Abi Talib ba'da wafati Fatima waaw wax jaa mooy suuf ka daf fii nag day indi benn euh, benn ishkaal benn affaire boo xam ne daal imaam al-Hafiz bu dee affaire bi euh, dëgg la du da wax noonu rek riwaay imaam Ahmad moo ne Zaynab lañ ko indi kii Umaama doomu Zaynab Zaynab di ak Abul As lañ indi yeneen saa saa fekk muy waaj a génn àdduna sauf que problème bi mooy boroom xam-xam yi toppatoo wàllu axbaar yi ñoom siiraat yooyu ñoom dëppoo nañu que ne Umaama bint Abul As di doomu Sayyidatu Zaynab boobu bi mu am ak Abul As radiyallahu anha anhuma mais dund na ginnaaw yonent bay saa saa ba Seydina Ali la woon ginnaaw Ali bokkoon na ci soxnaam yi mu amoon après Umaama bii di doomu Zeynab waaw nga ne aw waaw loolu mënoo ko xam <laughs> waaw bi Sayyidatu Fatima di génne àddina moom kese la amoon mais yu génnee àddina amoon na soxna yu bari waa léegi mooy takkoon nañu ne. voilà donc umaama bii nii léegi kon kooku nan lañ wanaa ne moom moo nekk nii quoi yeneen saa sam téye ko muy génn muy waaj génn àddina quoi <laughs> léegi loolu mooy wax ji léegi nag euh, euh, <laughs> te moom euh, dund na summa ashat inda ali hatta qutila anha saydna ali denc na ko ba saydna ali nekk xalifa ba génn àddina fekk umaama ci soxnaam yi mu bàyyi gannaaw la bokkoon radiyallahu ta'ala anhuma mu léegi nag lii ab mbir la boo xam ne man naa gëlla góoseel mbir waxu imaam bon riwaaye be ne Abul As la soit ñu ne bon euh, que umaama la que bon euh, dafa charge wala bon riwaay boobu euh, bon est-ce que voilà du amul luñ ciy seeta mu ne waaye waju jaabu bi am na al muraada bi qawli fi l hadith innab nan lii qubit wax jim ne mu ne loolu nag dinañ ci tontu leen que ni def ciy tontu ne wax ji mi wax ne am na sama doom boo xam ne dañ koo dafa génn àddina qubida ay xaaraba am loolu tekkiwul na dafa génn àddina ah ndax yeneen saa saa bi mu ñëwee dañ ko koo yëkkatil jox ko ko mu téye ko kon kooku ba yónnee njëkk yónni kenn yeneen saa saa ne ko demal nga ne ko inna lillahi ma axada ak yooyu waxal ne yàllaa moom li mu jël ka moo moom li mu joxe. loolu noonu na te euh, te lu nekk da koo defal dëxal digal ko mu muñ te muñ boobu mu sàkku ci yool yool ca boromam loolu tekkiwul na daa faatu parce que yeneen saa saa bi mu bi ndaw bi demee. ñëwaat wax ko ko ne ah nee na dogu na de nee pour nga ñëw yeneen moom mu ñëw yeneen saa saa mais dafa téye gone bi kon kooku mooy gaañu lool loolu la lay wax ne la mooy lool qaaraba an yuqbad wa yadullu ala zalika fi riwayati Hammad arsalat tad'uhu ah, ila ibniha fil mawt da ko yónnee fekk doomam ji nga xam ne mu ngi nekkoon mel ni kuy nekk ci waaju génn àddina ci urf loolu lay xam ku tollu fii mooy day waaju génn àddina voilà mu ne wa fi riwaayati Shu'ba ci riwaaya Shu'ba inna ibnati qad hadirat qad hadirat ah sama doom ji daa nekk ci jamono yi eh, eh, eh, sukuraat génn àddina mu ne wa huwa 'inda Abi Daawud min tariqihi an nabni aw ibnati voilà foofu mu ne ci riwaay imam Abu Dawud moom ci yoonam foofu ba léegi ci son ba dane foofu sama doom bu góor wala foofu dane doom bu jigéen waqad qaddim qaddamna as-sawaba qawla man qala ibnati mu ne te lool jiital nañ léegi li gën a dëgër mooy ne kook jigéen la woon la yu nii waxul do sama doom bu góor mu ne waju ayiduhu te dëgëral nii maa rawaahu li koy dëgëral moom la solo Tabarani fii tarjamati Abdurrahman ibn Awf bi muy tarjama ci bal Mu'jam al Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf ci yoonu al-Walid ibn Ibrahim di doomi Abdurrahman ibn Awf an abiihi mu jëla ko ci baayam an jaddihi mu jëla ko ci maamam muy Azin Abdurrahman ibn Awf mu ne usti'za bi Umama bint Abil As so Abdurrahman ibn Awf mi fekk mbir mi ba doon moom bokkoon na ci délégation waxoon nañ la ko moom dane ki nga xam ne mooy Abul As bi Umama bint daa newoon mel ni kuy waaj a faatu feebar feebar bay waaj a faatu fa bu'athat ñu yónni fa ba'athat Zaynabu bint Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ilayhi taqulu lahu léegi mu yónnee sayyidatu Zaynab yónni ci moom di ko wax lu mel ni xadis bi ñu nekk fa zakara nahwa xadis Usaama mu mel ne xadis Seydina Usaama bii ñu nekk wa fiihi te ci xadis boobu Seydina Abdurrahman ibn Awf nee na Sa'd ibn Ubaada dafa wax Yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko waaye Yonent sallallahu lii nag bi muy jooy kon nga gis <laughs> kon loolu mu ne kon loolu noonu euh, euh, lii euh, am na ci waaw <laughs> waaw waaw <laughs> waaw ak yooyu mu loolu kon loolu loolu mooy bon léegi mu ne ustu'za boobu mooy istadda biha al feebar daa taroon ci moom mu ne wa ashrafat ala al mooy kooku mooy jege woon na di faatu mu ne walladhi yadhharu anna allaha ta'ala akrama nabiyyahu mooy lii feeñ daal man imaamul euh, al-hafiz ibn hajar mooy borom bi daa defal karaama yonentam bi teral ko lamma sallama li amri rabbi bi mu euh, jëlee lépp te loolu la ma mbiru boroomam bi nga xam ne mooy dogal bi mu euh, niru ne mooy euh, lii lu metti lii dal sëtëm bi doomam ji di umaama di doomu doomam ji di zaynab radiyallahu anil jami' ba ni may mel ni kuy waaji génn àddina ah mu daal di koy nangu ba waxoon ki kim njëkkoon a yónni loolu le wa sabara te mu muñ ibnatahu doomam ji ah, ah, wa sabara ibnatahu mu digal muñ tamit doomam ji tamit tamit mu def ko te tamit ah, walam yamlik li nga xam ne nag manu ko moomu ko mooy bëtam moom rongoñ yi génn te loolu yërmande la minar rahma ndax yërmande wa shafaqa ak li nga xam ne mooy ñeewante gi mu am bi an aafallah borom bi defal ko nag daal di eh, wéral ibnatahu ibnatihi waaw mooy umaama di doomu doomam yu jigéen fii daalika al waqt fa xasalat min a shidda wa aashat tilka fa xalus fa xalasat mu daal di mucc ci tartar yooyu mu nekkoon mel ne kuy waaj a faatu doom joojële daal di dund jamono dundu dundu ginnaaw gi jamono yi ñu la wax ba après sayyidina Ali ibn Abi Talib ba ni ko denc soxna ba génn àddina sax bàyyi ko fa mu ne wa hada mu ne lii nag yanbaghi am yuzkaru ñu tudd ko fii dalaa'ilun nubuwwa ci dalaa'ilun wa yi ta yi eh, tegtalu prophétie yi nga xam ne ay ka ay ay xar baaxu yonent bay saa saam ay aayam yooyu ñi koy dajale lii nii war nañ ko see mën a boole wallahul musta'an borom bi nag mooy ki nga xam ne mooy eh, ndimbali waate moom moom la ñuy sàkku ndimbal lii la ñu awaam alxaafis kon boo seetloo <laughs> au final da ne doom ji jigéen ji mooy Zaynab la voilà Zaynab la du Fatima même bu dee ne bu dee ne loolu mooy bu dee dañ ne góor la man nañ ne kon Sayyidatu Fatima la parce que doomam ji Muhsin ba muy génnaat dina loolu am na hadis bu ko wax waaye dafa gis ne li gën a dëgër tari waaye imaam Ahmad yooyu mu tudd moo ko gën a leeral que loolu mooy ki nga xam ne mooy Sayyidatu Zaynab la bien sûr waaye doom ji jigéen la woon du doom ji góor loolee la ko waxee moom al imaamu al hafiz ibn Hajar bi nga xamante ne ci al Fath bi muy sharh kitaabul janaa'iz baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'adhibu mayit bi ba'di bukaay ahli ci hadis boobu ñu la waxoon càllala bi haddathana abdan wa muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana asim ibn sulayman abi usman qala haddathani usama ibn zayd mooy hadis bi nga xam ne mooy douze quatre-vingt-quatre foofu la ko imam muy mille deux cent quatre-vingt-quatre noonu la imam al-hafiz ibn hajar leerali li wallahu ta'ala a'lam kon nag léegi eh, daal di yónnee ci yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ah sama doom ji kat ah daa nekk di sukuraat léegi damaa bëggoon yeneen saa salaam nga ñëw yeneen saa salaam daal di wax ndaw li ne ko mu ngi koy fay waaye nee ko borom bi moo moom li mu jël waaye li mu joxe it moo ko moom te lu nekk rek fa moom lu mu bind la am na dexel nee ko na muñ te muñam goog mu def ko ngir yàlla moo yeneen saa salaam demul ci saa xam nga loolu buñ koy gis ci siira bi waxoon nañ la xoolal imaginer lu mel nii ku ko doxale ci ñun yeneen saa saa doxale nga dégg gaa yi fumiste yi ak ñaaw njort yi naan moom de doomam doomu boppam de la doomam nekk di sukuraat ñu woo ko jógul sax dem walla ya billahi loolu la gaa yi di wax jàpp na ñoom loolu day wane ni amaloo ko benn yow yow yow vraiment mooy sa yoon quoi gis ne ñun suñu njort yu ñaaw yi yeneen saa salaam da lañ doomam doomu boppam bu jigéen moo am doomam di génn àddina mu mu yónnee ne demal waxal sama mooy yeneen saa salaam ngir bu ñëwee mënee ñëw yeneen saa salaam jugul dema dane dafa yó dafa dafa fay nuyoo loolu gisoon nañ ko ne buñ la nuyoo da ngay fay nuyoo buñ la yónnee nuyoo wala bind la bataaxal boo dañ la cee nuyoo doo toog naan dégg naa ci non dégg naa ci mooy la wees dégg naa ci yooyu saa saam daal di xay nuyoo ba pare wax kii doom ji jigéenam ji yónni ne ko demal nga nga nga xamal ko lii waaw borom bee moom li mu jël waaye it li mu joxe moo ko moom bakkan bu nekk mbir bu nekk nag am na déxal bu ko borom bi defal bu jotee rek jot na kon nag nee ko maa ngi koy digal mu muñ te muñ goog mu def ko ngir yàlla def ko toog fii léegi léegi doom di génn àddina yow de yow la ñuy këlli ci réew mi jataay boo ñëw gaa yi noppi na la leer na yow yaa <laughs> ci yow lañ ñëwal kii de sàmbaal laa rek woo koy taxaw kii benn sensibilité yéena ñeme yàlla <laughs> waa ji dellu bi mu delloo nag ndaw si Euh, doom ji ne ne yeneen saa salaam ne ah ma ne ne ko demal nga ne ko damaa bëgg nag mu ñëw waaw mooy li ma gënal daal moo doon moom mu ñëw ci boppam voilà voilà yeneen saa salaam neewul neewul tamit mais xanaa xanaa déggul li ma ko wax wax naa ko li ma koy wax loolu xanaa doy ko yeneen saa salaam daal di jóg <laughs> ne kon boog ñu dem waaw. ndax kat mu ngi waat ne ah moom daal waat na naa daa bëgg yaa yoneen saa sallam na mi ñëw loolu lañ la ibraarul qasam bokk ci yoneen saa sallam doon digle yi say nal baraa doon wax ne yoneen saa sallam daf ñu digal juróom eh, eh, eh, juróom tere ñu juróom wala juróom ñaar tere ñu juróom ñaar mooy nit koo xam ne dafa waat ne la defal ma lii te loo xam ne du bàkkaar du lool bu fi nekka ah dor laa la defal yoneen saa sallam daal di jóg léegi yu ñuy jóg mu ne wa ma'ahu Sa'd ibn Ubaada wa Mu'aaz ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b wa Zayd ibn Saabit wa rijaal gis nga fii comme hadis biñ génnoon yeneen saa saa ñu àndal crème saxaaba yi Sa'd ibn Ubaada sangu waa Ansaar waa Banu Saa'ida waa Saqiifatu Bani Saa'ida wa Mu'aaz ibn Jabal ànd ak Seydina Mu'aaz mel na mi porte drapeau boroom xam-xam yi yawmal qiyaama wa Ubay ibn Ka'b Seydina Abu Ubay boroom alquran moom tamit waaw moo doon wax li na Omar keroog he ne Omar bàyyil di sonal ni di sonal ba <laughs> di kii ne <laughs> Abu Musa al-Ashari nuyoo ñetti yëglu ñetti yoon ci buntu Seydina Omar kii mu dem yoonam Seydina Omar ne ko ay woolu ko mu ñëw mu ne ko waa yow lu tax mu kii mu ne ko mais loolu la ñu ne saa saa digal mu ne ko di nga indi lu la ko seedeel de wala say ma yar bii dinaa la ci bàcc yooyu yow say mbooloo moo xam ne Seyna Ubay fa gënoon a màgg Seyna Ubay <laughs> ci ñun mooy dem benn bi Seyna Ubay euh, fekk ko ci jàkka bi Seyna Omar ne bu dee am na preuve koy fekk bu ñëw fekk Seyna Abu Muusa mu ne ko Abdallah ibn Qays ana looy wax koo am mu ne ah Ubay ibn Ka'b gi moom mooy sama seede mu ne yii kooku ku wóor a ngoog <laughs> laa adlun ne ko waa yaa Abaa Mundir waa yow yow loo wax ci mu ne ko yooyu saa saa ma ko wax ne ko Omar bàyyil di sonal ni <laughs> mu ne ko yaa yow subhaanallah doo sonal ko dama bëggoon rek leerul damaa dégg mbir moom nga xaw maa ngi koy dóor a dégg <laughs> waaw bàyyil <laughs> ko maa muslu ci yàlla di def lool moo damaa dégg mbir rek bëggoon ci leerul voilà Seydina Ubay moomu nga xamante ne nii masha Allah waaw ak Zayd ibn Thabit mi dajale alquran jamono yu sa Siddiq voilà gis nga ñii yeneen saa saa ñii la àndaloon dem ci kër doomam jooju eh, après ñu jox ko nag gone bi eh, mu teg ko ci hijrihi mooy ci giron am téye ko noonu eh, gone gi nag di sukuraat léegi nag ci la rongo ñu leen saa salaam doon tuuroo nag saadu ne ko voilà mooy saadu la daa leen àndal mooy ne yàlla saa salaam ne lii nag mu ne ko lii yërmande la boo xam ne yàlla mooy rongoñ yi yërmande la waaw kay moo tax aarif boobu Ibn Taymiyya Cheikh Ibn Taymiyya doon mooy moom loolu côté boobu waxoon nañ la atifiya boobu la ñàkk waaw alors que mbir yi balance la dosage la waaw il faut nga équilibrer waaw jox yàlla li nga xamante ne nii loolu pour moom la waaye nag du la tee na nga yéege sa yéeg moo moo sa mooy sa wàcc na nga yéege sa borom noonu ngay wàcc ci jaam yooyu mën a jëflante ñoom jëflante gi gën a jaadu gi gën a mat te loolu la saa saa doon def aarif bale nag moom la xamul woon waa côté beneen bi la amul woon léegi nag kon mu ne euh, euh, euh, ba pare mu ne wa innama xamu ci diini te dina yërëme allahu borom min ibadihi ci jaamam yi arruhama ñi yërëmaate kon ñu xamante ne da koy jooy ndax tristesse bu la dal ci wàllu ko génn àdduna loolu yërmande la waaw jooy googu ci boppam day tax yàlla di la yërëm day saan dekete innama yarhamullah min ibadihi arruhama mais pas jooy bu ànd ak niyaaxaat nat bu ma wooy jamono yooy boo jooyul ne léegi man manumaa jooy naa ay pleureuse fay leen loola ak loola nga xam ne cinéma yoo xam ne ñoom dañuy font quoi gis nga yoon wi ñuy jóge ngir ñëw ci dëj bi mën nañoo nekk di wax téléphone di reetaan di xàqataay waaw ndax comme que mooy seen métier métier moom moom métier mu garaaw la métier jooykat ci dëj léegi ba nga nee fa mbooloo man nekk rek ca tànt ak yooyu fañ tànt ca buntu kër ga rek nga jël sa sa sa sa sa bopp bi rek bay ko ci suuf si kay waaw am na jigéen ñu mën a cinéma bay ko ci suuf si yuuxu dal fii daalu kii nii gaa ne jàpp leen ay waaye ut leen ndox meer yi <laughs> sotti leen ko santal yàlla tuddal yàlla man tudd yàlla kii di jouer théâtre nee ko tuddal yàlla non <laughs> dañ koo fay bal kii day liggéey <laughs> il travaille il travaille Eh, caaxaan yooyu yow mi ko xay nag parce que nee nga yow te su le wala manoo yenn yi yow yow moomu attention ah. léegi nit ki nga xam ne xam nga ne sa njaboot noonu lañ mel même bu dee duñ jooy dañuy fayaate ay jooykat nga gis ne yow ñoom seen maam bi la jur yow bi mu àddina noonu lañ def yow nga nekk seen waajur ba pare xam yooyu wala seen mbokk wala seen frère wala seen sœur wala yooyu nga xam ne ñoom noonu la def waxoo leen dara boo fi ñu lay def lool waaw kay yow sa càggante lañ lay fay ëllëg ci sa bàmmeel attention waxuñu waxul joo yooyu mooy moom la yàlla yërëma ah, yërëm fan way kon xadis bi léegi xadis bi lëkkaale ma bunt bi mooy possibilité jooy ndax yeneen saa saa ngi nii jooy kii nga xam ne mooy dooma sëtam bi doomam ji ak xadis bi ñu bi Umar mooy Abdullah bi ñëwee ñu ne ko ah Sa'd ibn Ubaada mi ko laaj laaj bi eh, feebaroon dañ jàpp ne moom day dem day génn àddina te Sa'd ibn Ubaada dund noonu ba ginnaaw yeneen saa salaam keroog bi ñuy ñoom nii bi yeneen saa salaam génne àddina këram lañ ne woon waa Ansaar ne dañuy fal xalifa eh, ba Seydina Abu Bakar ñëw Seydina Omar ak Seydina eh, Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah anhum di wax ak ñoom. mooy kon gis nga nekk ci lalu faatu bañ jàpp ne kii nga teewul na yaay yow yow yow yow ñëwoon di la assister ci boppam ñu bari man nga a denc waaw te te sëy naa Sa'd ibn gis nañ xadiisa moom mi ne Makka damaa ñëw xajjatul euh, wadaa dama faa feebar ba jàpp ne damay faatu yooyu saa ñëw di ma seeti ka Makka foofu man na ko ah yooyu saa gis nga feebar bi ni mat yi ma ni àgg ci man de te aw lu dul benn doom bu jigéen moo may doon waaw wax ma jël sama alal ji yëpp rek daal di koy testament dénkaan mu ne ko déedéet mooy gis nga kooku te wax naa la fukki yi ñu bëggal ajjana yépp moo ci mujjee gaañu <laughs> moo ci gën a gudd fan <laughs> te te moom xajjatul wada'i ajug tàggatoo gi foogoon na ni moom fa faatoo moom moom jàppoon na ne ci dundu yeneen saa sallam lay génn àddina yeneen saa sallam génn àddina ay lan onze début la onze moom dund na ba année cinquante yi <laughs> mooy ay quarantaine d'années après dund na ko ñeneen ñëpp faatu nañ Seydina Abu Bakar Seydina Umar Seydina Usman Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Talha ibn Ubaydillah Sa'd ibn Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Seydina bayow ñoom ñëpp Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ñun ñëpp Talha ibn Ubaydillah ñëpp faatu nañ ba mu des moom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mooy ki mujjee faatu ci ñoom te Makka la foogoon ne ba yore saasam bi ak foogoon na ne day faatu nag moo tax yore saasam ne amaana yàlla bàyyi la fi waaw bu ñu ko seetsee muy wax loolu yore saasam ne ko amaana yàlla bàyyi la fi de waaw amaana yàlla bàyyi la fi waaw ba ni nga xamante ñu bari dinañ jariñoo ci yow. waaye nag ñu bari daal di loroo ci yow ñu jariñoo ci ñoom moo ubbi Iraq kooku naroon a faatu foofu jàpp ne jamono yeneen saa moo ubbi tey Iraq buñ naan laa ilaha illallah dañ ko ko war a sante moom de toute façon day dellu ci ci ay jëfam ci euh, euh, euh, magasin yu baaxam te du leen wàññi dara ba addinay tukki waaw yaa ngi imaginer ay Iraq ay Iran yooyu yëpp. waaw te moom foogoon kon ko amaana yàlla bàyyi la ñu bari daal di jariñoo ci yow waaye nag dina ñu bari ci yow de ña nga xam ne gëmuñu doon xeex l'islam mu yi mu ànd la ñoon ci ñun loro lu ngi noonu kon ci kaw noonu ñu yem na bii di ñëw nag ñu gis xadis dernier xadis bu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu xadis bii nag moom lañ la waxoon keroog biñ naan waa ji apprenti la quoi naan eh, bu la yàlla tegee njàqare waroo nekk di naan dama tiis wala da ngay wax lu la neex xamoo li ngay wax anga ne apprenti déglu bii di ñëw nga déglu fi te gis nañ xadis yi ñu romb nii leer na ba pare waaw ah, sa sa nee yàlla du mbugale ci lii eh, lu dut ci lii du du du ci ci rongoñ gu génn wala xol wala bi xuznil qalbi ci jàqare xol yàlla du ci buggal kenn daa bëgg sax lool sax la bëgg mu gis ko ci yow waaye wax yan ñuy wax yoo xam ne du wax yu dëgg ak exagération loolu la kon xadiis bii ni ñëw sëy naa anasu anas léegi xam nga bi ñu génn nii surtout yoleen saa salaam moo doon génn àddina mooy doom bu jigéenam doomam bu jigéen moo amoon doom doom bi génn àddina léegi nag bii di ñëw moom doomu boppam mooy génn àddina insha allahu taala loolu ñu daal di koy gis yataay bii ni ñëw